Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu radiyallahu anhu fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fil baabi s-saalisi baabu s-sabr wa an Ataa ibn Abi Rabaah annahu qaala qaala libni Abbaas radiyallaahu anhumaa alaa uriika imra'atan min ahlil janna faqultu balaa qaala haazihil mar'atu as-sawdaa'u atat an-nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam faqaalat inni usra wa inni atakashaf fad'u allaha ta'ala li qaal in shi'ti sabarti wa laki aljanna wa in shi'ti da'awtu allaha ta'ala an yu'aafiyak faqaalat asbir faqaalat inni atakashafu fad'u allaha an laa atakashaf fad'aa lahaa muttafaqun alayhi kon al imaamu al an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy indi hadith numéro trente-cinq ginnaaw bi ñu gisee eh, natt yi nga xam ne moom la borom bi di teg ci jël gëtu nit ci ay bëtam mu muñ wala teg ko feebar boo xam day dal yaramam comme taawun wala loo xam ne day laal mbokkam mu mu sopp wala soppeem léegi nag muy ñëw ci beneen xadis mu ne wa an Ata ibn Abi Rabah muy Seyna Ata ibn Abi Rabah xam nga comme lañ fi gisoon rek bi mu ne wa an Zirr ibn Hubaysh ah loolu xam nga xadis yi ëpp à part ibn Hubaysh ak bii mooy ak yoo xam nañ ko gis ci biir danaan jëlee nañ ci yonent ak ci saxaaba mu yonent sallallahu alayhi wasallam nee wala loolu bii nii. Seydina Ata moom du saxaaba voilà loolu lañ amoon aada mu danaan xadiis bi saxaaba bi nee na yonent bi saa saa ne mais gisoon nañ bi mu ne wa an Zirr ibn Hubaysh bi mu dikkalee Safwan ibn Asal radiyallahu anhu bii it du mel noonu la mu ne wa an Ata ibn Abi Rabah mu ngi jëlee ci ku ñu naan Ata ibn di doomi Abi Rabah Aslam al-Qurashi eh, mawlahum muy Abu Muhammad Seydina Ata mi bokk na ci taabiin yi taalibe saxaaba yi gën a mag voilà euh, moom taalibe la bu mag boroom xam-xam bu mag boo xam ne bu imaam euh, taalibe Seydina Mawlana Ibn Abbas euh, radiyallahu taala anhu taqoo woon naag moom waaw moom Seydina Ataami nga xam ne ca aj ga dañ doon wax naan kenn du fi ubbee illa Ataa ku dul Ataa taxataa mii nii liñ wax ñu ngi doon wax ci handicap yi bii paas moom mii handicapé la woon voilà mais kenn du ko tudd moo doon imaam bi dañ doon wax Makka aj bi kenn du fi ubbee kulul ata waaw waaw mawla ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu ibn Abi Rabah mu ne qaala annahu qaala mu ne qaala ibn eh, doomu Abbaas ji mooy Abdallah eh, ibn eh, Abbas radiyallahu anhuma mu ne daf ma wax di sama sëriñ muy sëriñam ne ma alaa urika imra'atan min ahlil janna nee na mu ne ma mais est-ce que bëggooloo man ibn Abbas ma wan la fii ñu nekk fii jigéen goo xam ne ci waa aljana la bokk mu ngi dund te ci waa aljana la bokk fa qultu bala ata nee na ma ne ko askay akay qaala nee na mawlaana ibnu Abbaas ne ma haadihi al-mar'atu as-sawdaa ne ma gis nga jigéen ju ñuul yee ngay gis moom la moom la moom ci waa aljana la bokk kaay nag ma wax nag nettaleem ah atati nabiyya dafa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fa qaalat mu ne inni usra mooy man daal dama am am sabdum jinne mu may dal waaw usra boo léegi araab yi wax lool mooy sabdum jinne waaw nga xam ne bu la dalee da ngay mel ni doo mooy dootoo fi nekkati waaw jinne yee lay possédé di wax ci yow di la def loo di la wax loo waaw mu ne man lool damay dal yonent bi alayhi salaam waaw ba pare bu ma dalee wa inni atakashaf mooy bu ma lool dalee damay wuññi sama awra yi tax ma ma sama awra yi ma wuññi leen yére yi ma sol ba ni ñi di gis samay awra kon nag yonent bi alayhi salaam ndaw say wax de fad'u Allah ta'ala lii ñaanal ma yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegut ñaanal ma waaye ngir moom ngir mooy mu tàqale ma ak sama feebar bii nii qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko in shi'ti sabarti wa lakil wa in shi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyak yeneen ci wàllu saabsaab ne ko in shitti bu rasoobee sabar ci nga muñ lii di la dal nga muñ ko kon muy continuer jaw mais nga muñ ko ndax yàlla wala ki lan lan lan ngay am boo ko muñee wala ki te ñeel na la aljanna aljana waaw loolu bu la soobee nga muñ nga am aljana wa in shitti bu la soobee rek da'utullah ta'ala comme ni ma ko sàkkoo ma ñaan yàlla ngir mu wéral la an yu'afiyak ngir mu wéral la ba takkale la jinne yi lay solal ak saddum jinne mi nga am waaw fa ndaw si ne asbiru damay muñ bu njëkk bi nga wax yeneen waaye saa saa man de lool laa lool laa tànn waaw man boobu moom laa tànn waaw moo la am na ci beneen riwaay dana ko in shi'ta da'awtu Allah fa shafaaki wa in shi'ta sabarti wala hisaaba alayki waaw boo <laughs> hadith Seydina Abu Hurayra la ah, ni ko al imaam al Bazzaar naka al imaam Ibn Hibbaan rahmatullahi alayhima daal di solowee ci hadith Seydina Abu Hurayra mu nettali même hadith bi nettali bi mu ne daa am benn jigéen bu dikkal Yonent bi mu ne ko ñaanal ma yàlla mooy ndax feebar bu ko daloon mu ne ko boo bëggee ma ñaanal la yàlla mu wéral la. waaye bu la soobee sabar ci nga muñ wala xisaaba alayki te amoo benn ku mooy doo am benn xisaab ëllëg mooy lël rek mooy aljana direct nga jëm mu ne ko bal asbiru wala xisaaba alay li am ba des damay muñ te du am ëllëg borom bi du ma saytu waaw du ma régler directement aljana la may dugal waaw kon bu ñëwee ci suñu riwaaya bii nga xam ne muttafaqun alayhi la mu ne da'awtullaha ta'ala an yu'afiyak mu ne ko ndaw si ne kon asbiru damay muñ fa qaalat mu ne nag yonent way sa sa inni atakashaf comme li ma la wax sànq man bu ma feebar boobu dalee bu ma saddum jinne bi dalee ah mooy mooy crise d'épilepsie yooyu d'épilepsie yooyu di dal nit ñi voilà léegi mu ne ko loolu bu ma dalee man atakashaf damay wuññi sama awra day tax ma wuññi sama awra kon fad'u llaha an la atakashaf waaw naa ko muñ waaye nag lenn daal laa bëgg nga ñaanal ma yàlla mooy nga ñaanal ma yàlla nag ba bu ma dalatee ma bañ a nekk koo xam damay wuññi damay yóbba ci wu wuññi sama ah, mbalaan yi ma solo yooyu ba sama awra yi feeñ fa daa laha yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanal ko loolu lële al imaam an rahmatullah alayhi mu ne muttafaqun alayhi hadis bi daal dinay dëppoo soloo ko al imam abu abdillah muhammad ibn ismail al bukhari ak al imam abul hajjaj muslim ibn al hajjaj muslim ibn al hajjaj al qushayri abul husayn man de xaw ma lu ma daal fay <laughs> abul husayn <laughs> wa abul hajjaj toog rek abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhima waaye it eh, du ñoom kese ñoo ko solo waaye al imaamu Ahmad ibn Muhammad seen sëriñ ñoom ñaar ñëpp daal dina koy solo mooy imaamul Bukhari sëriñ taalibe la woon ci imaamu Ahmad na ko noon imaamu Muslim ñoom ñaar ñëpp taalibe la ci al imaamul Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal léegi rahmatullahi alayhi léegi hadith bi lii la. léegi nga ne ma waa nan la nan lëkkaale la am ban lien la am ak buntu biñ ne ñu ne buntu muñ lañ ne mooy ndaw si Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu dafa wan taalibeem bi koo xam ne nitu aljana dinaa ñëw ci salaat bi de nañuy topp ci kaw di ñëw insha allah la ah lan moo tax mu mu am certitude quand même amul kóolu gëne ma ma ne bay wax taalibeem ne ko est-ce que mën naa laa wan koo xam ne nitu aljana la waaw nit ahlul janna ci waa aljana la bokk ndax lan ñoom dañoo gëmoon wa'du sadiqul masduq dëgg li mooy digéeb yeneen bi alei saatu salaam gi nga xam ne mooy ki dëgg moom la ñuy dëggal ñoom nekku ñoon ku ci déngi déngi de sahaaba yi waaw radiyallahu moo tax képp ku naan kenn xamul ku dem aljana ku war a dem aljana ku dem safara loolu yàllaa xam waaw yàllaa xam mais bu xamalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ñu diw àjjana la jëm dañuy taxaw dogu ne àjjana la jëm waaw bu ne diw safara la jëm dañuy taxaw dogu ni kii safara la jëm waaw lan moo xoolal Mawlana Ibn Abbas dafa dogu ndax xam na ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko garantil kii te kii mu ko garantil luy am la waaw moo ba mu mën ne taalibe est-ce la wan ndaw soo xamante ne nii. ala uriik imra'atan min ahlil janna waaw ndaw soo xam ne jigéen boo xam ne ci waa aljana la bokk mooy dañoo yonent na saa saam waruloo dengi dengi ci li nga xam ne moom lay moom lay jëli min min indi rabbi ak li muy wax in kunna mu'minin ndeen nekk nañ ay dëgg-dëgg way ngëm waaw mooy nekkuñu waruñu nekk di ci dengi dengi te képp comme li nga xam ne noonu la taxawal seedale al mubashirina bil janna fukk yoo yële seedale leen ajjana loolu moo taxit noonu la ñuy taxawe di seede kën a dëgg dëgg noonu ajjana lañ jëm Abu Bakr fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Abu Ubayda fil janna Abdurrahman ibn Awf ibn Awf fil janna Az-Zubayr ibn al-Awwam fil janna waaw oh, Az-Zubayr ibn al-Awwam fil janna Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna waaw Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl fil janna noonu nga koy gëme ak kan am na ku def waaw Talha ibn Ubaydillah fil janna noonu la ñuy gëme amu kóolu des ne par force waaw ndax gëm bu ñu gëm yàlla ci may sàmm moo ko wax. moo tax ay caaxaan nekk fi walla xamul koy def aljat xam ne te ak waxuma dara alxuraan bu ne ku def lii nii def lii nii àjjana nga jëm am ko def ñun dañuy am yaakaar bu rëy ci suñu borom te ku def moom àjjana nga jëm ndax borom bi laa tulful a rawatina nag ki nga xam ne moom bi aynihi la yonent may saa saa ne diw mii àjjana nga jëm way comme ni ko seede la Seydina Bilaal ne damaa dégg sa sa sa carax yi sa sa tànku carax yi booy dox buri bi muy def sama kanam biir aljana ñu gëm ci ne Seydina Bilaal ci janna ak ñeneen ak ñeneen waxoon nañ la mubashirina bil janna bu ñoon kese gis nga ndaw sii nii ah? ndaw sii <laughs> bi ñuy wax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas eh, waxoon nañ ñooñ taxawoon nañ ci waxoon nañ la am na yeneen i saxaaba du soog ko ñii benn jaxaay la gis nga ndaw sii nii ci la ba Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu ne taalibeem bi ndax duma la wan yi dañ ci xamee ne gis nga boo amee nouvelle bu neex yow muy jàngale dil bëggal taalibe waaw wan leen li leen bëggal waaw xoolal ndax bëggu ma wan la koo xam ne ci waa aljana la bokk fa qultu bala waaw sayna bila kii Ata ibn Abi Rabah ne kay Mawlana Ibn Abbas ne ma sama sëriñ ne ma hadhihi al-mar'atu as-sawda'u gis nga bu ñuul gee ngay gis waaw moom la kee ci waa aljana la bokk lu ko may mu ne atati nabiyya dafa dikkal yonent bi alayhi salaam wax ko li nga xam ne moom moo ko moo moom lay souffrir moom moo moo koy dal ci wopp bu koy dal waaw saddum jinne waaw kon dañ ciy xam ne kon jigéen mën naa jóge mën na ñëw di laaj boroom xam-xam bi man nga jël téléphone am woote di laaj li nga xam ne ay masala yoo xam ne dafoo war a xam ci diineem waaw man na tax jóge këram ba kër à condition que duñu wéet mu ñëw laaj comme ñépp li nga xam ne moo aaju moom la war a xam ci li nga xamante ne mooy wàllu diineem waaw te tamit dañ ciy xamee ne ñëw di wax loo xam ne looy jànkoonte la ay mettit la di ko di ko tiis boroom xam-xam bi nitu yàlla bi ngir mu utal la ci ay pexe di ñaanal la yàlla ci loolu loolu da xaraamul ndax bu xaraamoon yonent ba saasaam dina ne ndaw si non yow li nga def daa xaraam da waroon a toog waroon a ñëw di ma ñaan loo yii déedéet loolu dañ ciy xame ne loolu mën naa waaw mu ñëwee mu wax ko li koy dal waaw ne ko ñaanal ma yàlla moom mooy ngir mu wéral ma yonent bi alei salaam tamit tontu ko gën ji tontu waaw xamal ko mënoon bi ñëw rek ñaanal ko de ni mu ko bëggee mu ñaanal ko waaye dafa wax leneen lu gën loolu mooy kiy jàngale boo gisee kenn laaj ci mbooloo mi wala foo mën di dem alhamdulilah wax naa ne école nag jàngi obligé wul ñu toog ci daara ñu toog ñëpp toog déedéet mbedd di dox di waxtaan loolu école ay yu xew borom xam-xam bi lan la ciy doxale bu dee royukaay dëgg la roy na yonent bi alayhi salaam ci war a roy dëgg-dëgg léppam njàngale la war a doon moo tax taalibe bi a nekk koo xam ne dafa sàggan daa war di bàyyi xel di xerewlu di teew tey déglu waaw day bàyyi xel ci li nga xam ne moom la boroom xam-xam bu ko man dëgg di def ndax dina xam ne lépp lu mu teg nekkul dara lu dul li nga xamante ne nii mooy sunnaay rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam kon moom la mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam day xam ne ci loolu la loolu la ne loolu mooy loolu la léegi ah, mu wan ko lu gën li muy ñaan boo gisee kenn di laaj yoo xam ne am na lu ko gën wan ko ne am na leen lu gën yow li ngay sàkku waaw moo tax mu ne ko bu la soobee da nga muñ tooñ la la ko bi faye ci balaa bi mooy tiis yu mu la teg muy jàngoro ko muñee te yàlla tax nga ndaw si lim tontu ñi nga xam ne ñoom daarul aaxira ridar rahmaan kër gu mujj ko ngërëmu yàlla moo leen tax a jóg te moom waaw moom lañ gënale li nga xamante ne nii mooy kër gu gaaw a jeex gi alfaniya waaw ndax xam nga di dund nekk en bonne santé dafa neex waaw dafa neex di dund nekk en bonne santé loolu dafa am solo ci dunduk nit ak épanouissement wu nit waaye bañ ko nee nag boo ko muñee nga am aljana moom ñoom ixtaaru ixtaarati daar al axira mu daal di tànn kër gu waaw ndax kat dund gii lay jeexaa kullu kullu man alayha fan lépp lu fi ne day a jeex il est appelé à disparaître waaw d'une façon imminente buñ xamoon ndax loo fi gudd fan loolu dara guddut ndax wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ndax benn bés fa sa mu ngi mel ni junni ay at ci li nga xam ne moom ngeen di compte mille ans kon nga xam ne kon dundoo dara waaw ñoom ñu tànn li nga xam ne mooy ad-dar al kon mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam asbir damay muñ waaye nag mu ñaan ko ngir mu ñaanal ko loo xam ne nag bëggul muy awraan laa bi feeñ bu ko feebar boobu dalee comme ni mu koy def waaw gis ne ñoom. ñoom dañu nekkoon ñoo xam ne loo alaafaasu téye sa bopp sàmm sa bopp kersa ñooñu borom bi loolu la leen defaloon te ñun ñun moo ñaala dañu ko mais dañ ko fee bàyyi fitratallahi allati fatara an-nasa alayha waaw moo ñaala ñu ñoo ñëpp mais léegi ku la ko gina ah ay na jigéen wane seen dënn yi ci biti sollu seere pare sol loo xam ne bàyyi sa ween yi ci kaw di feeñ yaa ko tey ne da ngay waaw wala sol yu seere bala ngaa dem seetu fu nekk nga xool fa xam nga ne nii ba pare lu nekk nga def ko wala iyaazu billah xoola ndaw si moom feebar bi ko dal da koy tax muy wiññi ay cirom waaye ay awra bi nga xam ne ci la ko leen koy saa ne ko boo muñee borom bi defal loolu fayal ko àjjana mu ne ko waaye comme que damay wuññi day tax may wuññi samay awra ñaanal ma sa borom ñaanal ma borom bi que loolu du ma dal bu man feebar bi ñëw bu may dikkal sant bi muy ñëwee ma man samay awra du feeñ allah hatta loolu nga xam ne ku mel noonu mooy am na gàntar ku feebar boobu dal feebar boo xam ne manoo ci dara ba say awray feeñ kooku kenn du ko jàppe waaye mu ñaan yonent bay sa sam que ne ci xaal boobu sax awra bu mu fee non kon yaakaar nga ne kon en dehors de ça moom dina nekk ñi nga xam ne ñooy dangal ak génnee ko wane seen pooj yeeg seen tànk yeeg seen yeel yi ak seen lex yeeg ak di wane ne takk nañ or yu bees ñu mu même mu dee muuru nañ or ay feeñ nopp yi xam nga ne ñooñu sore na ñoom ñii non kon nag ah yeneen tubaab yi sax saam mu ne hadith bi muttafaqun alayhi kon sànq waxoon nañ ne al imaamu Ahmad solo na ko ak imaamu voilà ñaari imaam yi. hadis bi ci gàttal kon dañ ciy jànge ne ki nga xam ne feebar bu mel noonu dalaa dal sàddum jinne ak yu mel noonu metti na waaye ndekete nit ki bu ko muñee te yàlla tax foofu aljana mooy fayam lëkkaaleem ak buntu bi ñu waroon laaj ma ne la fàttewuma la mooy feebar yi te day lëkkale lañ jóge ci taaxoon beek ci feebaru peste ak ki nga xamante ne ni dañoo ay gëtëm la borom bi muur ak gëtëm la bindi waaw kon fee bokk na ci yooyu feebar yi nga xamante ne nii comme yii nga xam ne ay saddum jinne nit bu dee ne da ko dal mu muñ ko te yàlla tax kooku noonu bu faatoo noonu te yàlla tax amul lenn luy fayam lu dul li nga xam ne mooy aljanna waaw waaw di muñ ci nattu yi dal bi ci àddina bi ngir yàlla loolu da koy may kër aljana ëllëg waaw waaye dañ ciy jàngale ne mooy li ndaw si def amoon na choix yoonu tooy saasaam da ko tànn waa law sitta boo bëggee nga mañaa nga muñ nga am aljana boo bëggee ma wax mañaanal la voilà nga wér mu jël bële mooy loolu possibilité nga jàpp ci li gën a ndax pay bu kur gën a rëy ga ngay am te nga jàpp ci lu gën a woyof waaw loo xam ne xaraamul tamit lu woyof la xaraamul waaye nga jàpp ci la gën a mag ngir lan ngir nga am li nga xamante ne nii hein loolu lële mooy da nga koy amee pay gu dul waaw waaw mais loolu pour kan pour ki nga xam ne moom jàpp na ne man naa pare ngir supporter nattu boobu waaye bu dee natt boo xam ne yow da koy jàmbat fu ne di jàmbat waay and ma laa jëm tama di ak jooj déedéet kooku nga ñaan ñu ñaanal la mu wér moo gën ci yow képp koo xam ne xam na ci boppam te loolu ku nekk moo gin a xam sa bopp lii da dina metti waaye mën nga koo supporter te yàlla tax nga am ci pay boo xam ne amaana tay jëfi kese du la ko may nga supporter loolu mais à condition li ñu wax waaw léegi dañ ciy jàng le fait ndaw si daa feebar noonu <laughs> mu ñëw yonent way sa salam defal ko suwaa suwaa ma ñaa nga nga muñ ci kaw li lay dal di continuer li la dal nga am aljana wala ma ñaanal nga wér loolu dañ ciy jàng ne ndeke mooy faju faju du loo xam ne farata la awul ah. ma si dañ ngay waxoo woon keroog ne yonent way sa salam ne na tadaawaw ibadallah waaw dinañ gis xadiis bi muy wax ñi nga xam ne la wax ya muy wax wa ala rabbihim yatawakkaluun di leen ñëw ci xadiis ba bu ñëwee di leen kii nii dina yaatal fii insha allah te ni ñi nga xam ne duñu duñu duñu duñu moccul ah wala yastarqun duñu moccul mooy duñ ko sàkku te ci seen borom bu ñu nekk di gaafal dara te ci seen borom kese lañuy wàcceeru na nga xam ne ñoom dañuy dugg aljana sab'una alf soixante-dix mille ci loo xam ne amul xisaab amul dara loolu dinañ ci insha allah kon dañ ciy xame ci xadis bii kene mooy faju ji loolu du farata waaw loolu du farata mooy nit koo xam ne borom bi da koo feebar mu ne moom pare na ngir muñ ko kenn ma taxaw naan diw li ngay def kooku kenn du ne ko yow boo deewee da xaru déedéet lu tax parce que faju boo dul farata kanama mais yow est-ce que tu imagines ce que tu de dire là sonnoo fii mu ne wala nga xaw a gëmmeentu ma ne daraa ma gëmmeentu ma sonn <laughs> dadi loo xam ne bariwoo loo koy dégg dafa mel ni nga ne waaye yow lan ko déggee non boroom xam-xam ne nag siiw siiw na ci ñoom te xam nañ masala mii may wax te gii hadis bi dalil na ci ndax bu doon ne faju farata la yonent bi saa saa waa ji bi ndaw si bi ñëwee ne nag ma ñaaral ma wér ci saa sa da koy ñaaral du ko utloo ndax lu nekk farata kenn du la ne bu neexee nga def wala neexee nga bàyyi farata demewul noonu lu la dal loo xam ne farata la bu julli jotee kenn doona ne bu julli jotee bu la neexee julli bu la neexee loolu day wane lu farata alors que julli farata la moo tax loolu amul ci possible choix boobu amul fii mu neexee ma ñaan nga am àjjana bu la neexee ma ñaanal la borom bi tabaaraka wéral la mu tàng ba ne kon mooy ndaw si day continuer di dund ba na muy faatoo ci feebar boobu te yonent bi alayhi salaam moo ko d'accord garantir ko àjjana kon ñu xamante ne kon faju ji du farata waaw wute nag beneen mbir nag nga kantaa xiif bañ a lekk ba faatu kooku moom ku ko def da xaru nga ma ah, la différence ma ne la parce que faju faju gis nga wér ce n'est pas relation à compte de contiguïté googu nga xam ne par force ku faju da wér loolu amu ci mazannatu sihhala faju lu ñuy njoorte kër di nga wér la waaye nekkul obligation loo xam ne obligation de résultat wér da ci amul ci faj hatta docteur yi dañuy loo mën nañoo jox benn médicament koo xam ne day faj ñu bari am koo xam dañ ko jox mu ko causé ay problème yu gën a yooyu du ko jariñ dara lu tax parce que borom bi moo dogal que médicament sangam bu ko nit naanee foofu fa naan moom ko naan fa lay ëndeeg wér lu bari waaye yu bari léeg-léeg mu nit ki naan ko du ko jariñ tous bal mu yokk ak feebar waaw ñaata lañ fi yokk nit ñaata yi nit ñooy faatu ci hôpitaux yi te dañ leen doon faj mais ñu jaare bu faatu kon bu obligation mais résultat par force nga am ko déedéet alors que ku xiif xiif naanul lekkul baloo bay waaja dee ñoo dil ko lekk mu ne lekkuma kooku bu dee daa xaru ndax bu lekkoon léegi naan day mën a jóg soxla c'est sûr li tax mu mu faatu nag mooy li nga xamante ne ñàkk a lekkam mu ñàkk a lekk ba faatu ci kooku dafa xaru àttee ku xaru la am alors que ki nga xam daa seeraat ne moom daal day wàcceerlu ci boroomam boroomam moo koy faj doyloo ne moom alquran ak yoon ah bu ko kenn ne kii li muy def daa rengaar wal iyaazu billaah mukk déedéet waaw déedéet ëpp naa wax kooku loolu mu def daraa ci newul bal lu baax la waaye hein nit ki yonent bi alayhi dañoo gis ne sunnaam ak li wax noonu tadaawaw ibaadallah ak li nga xam ne moom noonu doon def hein bi mu feebaree hein ut loo xam ne moo koy faj waaw hein loolu ñu jàpp ci loolu ah moo tax loolu borom xam-xam dañoo wuute ci est ki nga xam ne moom day jàpp ci sabab yi wala day eh, ne day wàkkeerlu ci yàlla kese kan moo ëpp doole loolu gisoon nañ ko ci masaalik bi bi borom masaalik radiyallahu anhu al Cheikh Ahmadul Khadim doon traité masala boobu bon xam naa ko ci gën a bëgg lu yaatu nag mu delluwaat foofu waaw ci buntu muñ ak wàkkeerlu euh, ci yàlla ak muñ kan moo euh, est-ce wàkkeerlu wala muñ bi ah di wàkkeerlu ci yàlla kese. wala ngay dikkee sawar bi di def loolu moo gën lan moo gën insha allah euh, mooy di jàpp ci sabab yi te sa xol nga xam ne du sabab yee tax ma am waaye borom bi waaw moo fi teg lii ngir ni fii ma koy def royata sunnaa yonente bi alayhi salaatu salaam ndax ak tawakkul ala allah xaalu nabi wal axdu bil asbaab sunnatu nabi faman kaana ala xaali nabi falaa yatrukanna sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam la al Sahl nan Sahl ibn Abdillah at-Tustari euh, radiyallahu anhu loolu la doon wax ne wàcceerlu ci yàlla moo mas a nekk état wu xaalu yonent mi alayhi salaatu wa salaam foofu moom léppam ci boroomam la waaw waaye wal axzu bil asbaab di jàpp ci sabab yi nag boo bëggee dara di def di topp la tax nga ngir nga am loolee loolu moo nekkoon sunna ba mu bëggee gàddaay borom bi mënoon na ko utal alburaq mu yóbbu ko de waaye dafa jaar fi ñépp jaar di làqatu poussière bi jàpp ko fii muy xiif moom Seydina Siddiq radiyallahu anhum radiyallahu anhu waaw di làqatu di dugg ci désert bi yii mu metti ñuy làqatu fii di jaar nii ba ni muy àgge kon loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaam kon nag képp koo xam ne da ngaa bëgg nekk ci xaalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom di wàkkeeru saa su nekk lépp ci borom bi ngallaawaay bul bàyyi sunnaam bi nga xam ne moo doon jàpp ci sabab yi nga xam ne borom bi moo ko fi teg waaw waaw moo ko fi teg waaw kon nag affaire baa ngi noonu kon dañ ciy jànge fii que ne kon mooy loolu képp koo xam ne moom daa jàppalee ah bu leen na ko. Euh, sawaay baal li ngay def sa caaxaan li ngay def te faju ji déedéet bu dee mën na koo muñ te yàlla tax waaye bu mu fa nekk nag di xun na ko jasan dugg ko ak caalit loolu moom na dem faju ji voilà kon nag loolu dañ ko ci xam eh, que bàyyi lépp ndaw si daa bàyyi lépp ak boroomam ngir mën a muñ loolu lu kawe la voilà moo tax lenn ci borom xam-xam yi jàpp ne looloo gën a mat ku loolu moo gën <laughs> bàyyi lépp sa borom bañ a jàpp ci mbir yi voilà